أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق kon ñu ñëwaat ci saar bi nga xam ne mooy ak talaax di wax ci nga xam ne mooy ak pase gisoon nañu ci jotaay bi ñu weesu a ñaareelu laaya bi fa lañu yemoon ci suñu borom bi wax ne lii nii ma leen digal fii nag moom laay moom laay waaree man képp koo xamante ne nii yu'minu gëm na billahi ci borom bi tabaaraka wa taala wal yawmil aaxir te gëm na ne bés pénc dina am mooy boroom bi booli mu def fii bu ñëwee dina ko xisaab bu keroogee de wa man yattaqillaha képp ku ragal yàlla nag doxal yi borom bi digle na leen ko def tey sori li nga xam ne moom la tere ne bu leen ko def yaj'al lahu maxraja dina xam ne mooy génn rek mooy xat-xat bu ne dina ko wutal génn waay boo xam ne bu baax lay doon ñu war a continuer kon ci ñetteel waaye bi ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim mu ne wa yarzuquhu min haythu laa yahtasib te dina ko wërsëgal foo xamante ne nii moom yaakaaru ko woon sax wa man yatawakkal ala allahi képp koo xam ne wàkkiirlu nga nag ci borom bi tabaaraka wa ta'aala fa huwa hasbuhu tey waay na xam ne boromam doy na ko de inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla baali amri mooy mooy ki nga xam ne aji jottali ki nga xam ne mooy jottali day jottali am rek li nga xam ne mooy nam nam nam ak li nga xam ne mooy dogalam de moom loolu moom kenn manu ci dara mooy borom bi tabaaraka wa taala mooy li mu bëgg ndong moom lay def te moom lay dogal man ja'ala Allahu na xam ne qad dëgg-dëgg ja'ala Allahu borom bi def na li kulli shay'in leen lépp lu nekk lu nekk qadara mooy utal na ko déxal daal di koy takk daal di koy natt loo xamante ne lu nekk dogal la boo xam ne bu mu natt la tegal ko dëxël tegal ko dele boo xam ne bu jotee moom kenn manula manula teeba loolu la du xew mu ne wallaahi ya'isna min al-mahiid min nisaa'ikum in irtabtum mu ne wallaahi na lii mu ngi ñëw ci façon jigéen ñi ñu doon wax mooy ki nga xamante ne nii moom dañ ko fase waaye nag moom nekkul ko xamante ne nii moom gisatul mbaax doon na gis mbaax waaye daa mage léegi ba mënatul a gis mbaax mu ne wallaahi ya'isna min al-mahiid ñi nga teerewu nañu mooy amatuñu yaakaar di gis li nga xam ne mooy seen mbaax yi min nisaa'ikum ci seen jigéen ñi inir tabtum bu deena da ngeen a sikki sàkk mooy mu leer ne ñoom ñii de toute façon mënatuñoo gis mbaax ñooñu nag lay wax nii ne ñoom ñooñu nag moom lan mooy xew mu ne ñooñu mooy bu ngeen ne xamatu ngeen ñoom seen idda nga xam ne xamatu ngeen idda ñoom nan lay demee ci ñoom ndax kat gisatuñu mbaax waaw bu boobaa lan la ñuy def ana naka la ñuy def borom bi tabaaraka wa ta'aala mu ne in irtabtum fa nañu ñoo ñële seen idda salaasatu ashhurin ñetti ñetti weer lay doon comme ni nga xam ne noonu la ñu ko tudde woon wallaahi lam na waaye nag ak ñi nga xamante ne nii ñoom àgguñ fu ñuy gis mbaax muy xale bu jigéen boo xamante ne dañu ko maye waaye àggul fu muy gis mbaax waaye comme niñ la waxoon dañ koy maye waaye du demagul du duggagul borom këram du duggagul ci moom dara mooy ne da koy dañ ko koo may waaye nag dañuy bàyyi ba mu mat mu daal di mën a séq moom dara léegi nag bu ko waccee laata loolu du xew loolu nag lay wax ne comme que moom gisagul mbaax kooku it ñetti weer mooy daan wa ulaatul ahmaali ajaluhunna an yadaana hamlahun ak tey léegi nag mu des iddaay ki nga xam ne dafa ëmb waaw ki nga xam ne dafa ëmb dafa mel ni kii waxuñu ko woon mooy jigéen gi nga xamante ne nii boroom këram daf koo fase fekk moom dafa ëmboon bi nga xam ne ci la ëmb moom kooku iddaam mooy lan iddaam mooy bu bu bu wasinee jeex na voilà mooy kooku moom buy wasin jeex na mu ngi mel ni nañ joxe exemple mooy ne bu dee tey jii dafa ëmb mooy dafa ëmb nekk ci ñeentee juróom weeram boroom këram daal di koy daal di koy fase tey mu daal di ëmb mu daal di wasin ca suba kooku mooy iddaam jeex na kooku nekkatul soxnaam jeex na foofu la idda bi jeex yem waaye bu dee tay tey da koo fase tey mu dese juróomi weer ngir daal di mën a mën a wasin kooku juróomi weer yooyu ko dese loolu mooy iddaam loolu lay wax ne wala ulaatul ahmaali kantaa jigéen ñi nga xam ne ñoom ay boroom yomb ba lañ dañoo am ajaluhunna li nga xam ne mooy seen iddati seen dëxel an yadana hamlahunna mooy bu ñu bu ñu ën bu ñu imbee rek bu ñu wasinee rek jeex na mooy kooku idda amatu fa mooy idda ba jeex na wa man yattaqillaha képp nag koo xam ne ragal na yàlla yaj'al lahu min amri yusra dina ko defal ci mbiram ay yomb yomb yoo xamante ne nii bu dee ne yéen ñaar ñooñu àndoon soxna soosa ak ki nga xam ne mooy boroom këram ñoom loolu seen ànd ba nekk gënul woon ci xam-xamu yàlla nga gën yàlla doxal li borom bi digle na xam ne suñu borom dina la defal yomb yomb yow ndaw si utal la beneen borom kër boo xam ne moo gën kële waaye it yow waa bi bu dee def nga ko te gëm yàlla te ragal yàlla borom bi dina la utal koo xam ne moo gën ci yow kële wallahu taala alam ne zalika lii nag boo lii nii nag amrullahi mooy bu yàlla te mooy àtte yàlla de anzalahu ilaykum da koo wàcc ci yéen ngir lan ñu koy jàng ngir ñu koy doxe di ko appliquer la wa man yattaqillaha képp koo xam ne ragal na boroom bi tabaraka wa taala di doxe ay digleem tay sori ay cereem yukaffir anhu sayyiatihi dina ko faral ay bakkaaram ay ñaawteefam wa yu'zim lahu ajrata dina ko maggalal li nga xam ne mooy pay gi mu koy fay mu ne askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alayhin mu ne askinuhunna mu ne jigéen ñoo ñu leen ak dee leen leen dëkkal min haythu sakantum fi nga xam ne yéen góor ñi fi ngeen dëkk yéen jëkkër yi min min min wujudikum mooy fi ngeen dëkk ak fi nga xam ne mooy seen seen man-man fi mu toll fi ngeen dëkk mooy noonu la de mooy ne dëkkal dëkkal soxna loolu mooy ci mooy yi boroom këram manuñu gis koo xamante ni muy wax dëgg moom li muy gagner par weer wala li muy am par bés bariwul ñu ne ko nag may ko benn soxna ba pare nag ne ko nag da ngay xam nag ci château présidentiel yi nga ko war dugal muy njënd yu mag ya da ngay ut kër goo xam ne daanaka moom panaal la foofu la la yeewoo te moom ci néegu ñax la dëkk xam nga ne loolu man da nekk moo tax suñu borom ne askinuhunna seen soxna yoo yële dee leen dee leen leen dëkkal min haythu sakantum fa nga xam ne moom ngeen dëkk min kum lépp nag di tegu rek ci seen man-man ku nekk rek képp koo xam ne néegu ñax la am ah, kooku nag bu borom soxnaam ci néegu ñax la ko mën a wàccee waaye it ko am pale kooku it mooy soxnaam ci palais la koy wàcce mooy loolu la mooy borom pale bi bu mu ne ah déedéet man nag comme que palais laa yor waaye sama soxna bi nag ci so ci ci ci ci néegu ñax bi laa koy dugal dañ naan la déedéet ku nekk rek ak li nga am lool la la suñu boroom daal di digal mu ne wala tudarruhunna li tudayyiqu alayhin bu ne nag jigéen ñi nag boo ñëwee nag ba yow nga ñëw daal di leen euh, euh, kii mooy ki nga xam ne da nga koo fase mu nekk ci kër gi nga xam ne mooy man nga koo jëlaat kooku nag bu ko fa bàyyi naan ko wayow léegi nag euh, wow sama kër gii gu rafet la am na fi benn ngunu bu nekk fële foofu ngay dëkk suñu worom loolu la wax ne eh, déedéet askinuhunna da ngeen dëkk ak na ngeen leen dëkkal min haythu sakantum ci néeg yu baax yi ngeen dëkk mooy utal leen ko foo xam ne fu baax ci kër gi te nitewe ngeen daal di foofu lay dëkk de tout selon li ngeen na man wala tudaruhunna comme que fase naa ko am na ñetti weer yoo xam ne moom lay xaar wala ñetti mbaax jonagul léegi man nag balaa boobu di jeex comme que man man moom ma nekk benn tortionnaire nekk fi rek di ko teg ay daan nekk fi di ko lor lool suñu borom ne bu leen ko def de yéen góor ñi li tudayyiqu alayhinna ngir xatal leen ci kër gi noonu ndax wu fase ngeen leen mu loolu bu leen ko def wa in kunna ulaati hamlin bu dee ne jigéen ñooñu la soxna yoo yële nañoo nekk ñoo xam ne boroomi ëmb lañ mooy dañoo ëmb fa anfiqu alayhinna mooy dañoo wann lor fa anfiqu alayhinna na ngeen dépenser ci ñoom hatta yadana hamlahunna ba ni ñuy ëmbee ba ni ñuy wasine mooy ne mooy ne góor ki la war muy dépenser ci soxnaam même bu dee ne da koo mu ko doomam da koy mu mu mu wës mu mu wën ëmbal ko doom kooku da koy dafa force la mooy ne loolu faratala mu daal di koy dundal ndax doomam la ko ëmbal fa in ardana lakum bu dee na nag bu ñëwee nag ba daal di wasin ba yor sa doom di mooy fas nga wade waaye moo yor sa doom war ko namtal kookale dafa aatuhunna ujurahunna na na ngeen xool lu yell loo xamante ne nii moom ngeen koy jox ngir moo xam ne moom ngeen genre fay lay doon nga koy jox moom wala ngir mu namtal la sa doom de wa tamiru baynakum na ngeen di dénkante baynakum seen di diglante bi ma'ruf ma'ruf ci loo xamante ne nii njekk la waaw mooy jigéen gi bu mu ne hee di laaj loo xamante ne nii ngir mën a nàmpal doomu waa ji mu koy chantage di ko laaj loo xamante ne nii leer na waa ji manu ko waaye it waa ji it bu mu fi deedeelu man ba pare nekk fi naan boo di nay naylu luñ ko laaj mu naan lool manul loolu alors que borom bi ak moom ci boppam xam na ne man na loolu mu ne kon wa tamiru dee leen diggante baynakum seen diggante bi ma'rufin ci njekk wa in ta'asartum bu dee nag trouvé wu ngeen terrain d'entente mooy jubóowu ci ay kaddu loolu kii ne man li daal ndaw si ne man lii laa koy nàmpale bu ma koy nàmpal daal lii nga may jox kii ne ndaw waa ji ne manul lool te nag muy dëgg ci moom tamit ku nekk di dëgg ci moom ndaw si daal nee na moom manu ko moom lii la teg waaye boo kee nee na manu ko mu ne fa in tasartum wa in tasartum bu dee ne da nga jafe daa xew ci seen biir di amu ngeen loo xamante ne ja mooy dëppoo ngeen ci kàddu fa saturdi'u lahu ukhra na ko keneen daal di nàmpal loolu dinañ ñëw ci côté bii lan la demoon ndax arab yi ñoom dañoo xamoon lu mel noon nga xam ne nit di fay diw ngir mu lay nàmpal wala jël sa doom jox ko